وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه قال الإمام الحافظ an-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala mu ñuy dikkal ci chapitre biñ nekk buntu biñ nekk ba léegi wala garab gi ci yoo toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa an wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Hurayra mu doon xadiis six cent soixante onze mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ataani faqad ataa allah wa man asaani faqad asa allah ba nim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis li nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu di avant dernier xadis bi muy six cent soixante-douze juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne waan ibni abbas mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne da ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli ci moom te kontaan ci moom de nee na waaw man kariha képp koo xam ne bañ na min amirihi ci njiitam shay'an dara falyasbir na muñ fa innahu ndax kat dëgg-dëgg man xaraja képp ku génn min as-sultaani ci topp autorité ci toppu njiitam shibran lu toll ni ab ampa ab ampa wala ab pouce mooy lu tuuti lu mu néew néew kookee na ko ne maata moom faatu na miitatan jaahiliya waaw kooku dina faatu faatu jaahiliya wal iyaadu billah mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu al-Haafiz al-Buxaari solo na ko na ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullahu rahmatullahi alayhima léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar doon nga ko solo ñu ne déedéet jiitu woon na leen ci Muhammad rahmatullahi al-jamii al imaamu al-Buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci kitaabul fitan yi kitaabul fitan baabu foofu indi na ko fi moom al imaam al xaafis da leen a tegale dafa indi xadis boobu tegaat ci beneen xadis bi mooy ñaari riwaay li ci indi moom al imaam al xaafis al buxaari rahimahullahu taala léegi nag ñu xool eh, nan la ko indee foofu mu ne mooy bu njëkk bi mu ne haddathana musaddad mu ne ki ñu nettali mooy musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal mu mustawrad eh, al asadi abul hasan al basri rahimahullahu taala an abdil waarisi mu jëloon ko ci abdil waaris abdil waaris ibn sa'id ibn zakwan at-tamimi al anbari mawlahum abu ubayda rahimahullahu taala moom mu ne an abi raja moo ko jëlee ci abu raja di imran ibn milhan ah, abu raja al utaridi al basri rahimahullahu taala nga xam ne moom muxadram la waaw. muxadram la euh, Abu Raja ndeysaan moom nii la Seydina Imran ibn Husayn waxoon wax ya ah ne ko ba mu koy wax ne ko bu ma fekk faatu ma nag bu ma dégg nga bu ma ko dégg fenn waaw mooy que malaaka yi dañ ko doon nuyu waaw Abu Raja euh, al-Utaridi Imran ibn Milhan al-Basri rahimahullahu ta'ala mooy jamono yonent bi alayhi salatu wassalam Euh, euh, euh, kii mu nga fa woon <laughs> imaam Abu Hatim <laughs> dane jaahiliyun farra min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma aslama ba'da al-fath <laughs> moom Abu Rajaa mi jaahili la de mooy jamono jaahiliya jamono yonent bi alayhi salaam ab jeune la woon dafa daw nag dafa daw yonent bi alayhi salaam <laughs> ginnaaw gi la tuub mooy boobu boobu tuubagul woon nekkul dafa tuub nekkaat yéef yépp après si no bu doon loolu la saxaaba lay doon bu doon dafa gisoon yonent bi salaam tuub ba pare daal di tubbi après du ci diina ñu ko saxaaba doon comme façon oyey na ñoom façon oyey na yooyu du noon lañ defoon <laughs> te saxaaba <laughs> waaw léegi moo tax walaw taxallala haddu saxaabi musliman laaqi rasul wa in bila riwayatin anhu wa tuul wa hadduhu wa shartuhu mawtu ala diini walaw taxallala ridda voilà al imaamu suyuti rahimahullah wax lool ci alfiya bi ne ni ñuy takke ab saxaaba mooy ab jullit lay doon boo xam ne dafa dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw wa in bilaa riwaaya même bu dee solowul ci yonent bi alayhi gisuñu ci téere yi mu soloo ci woon dara waaw wa shartuhu waaye shartam mooy mu faatu al mawt ala diini mu faatu ci diine mais bu dee saxaaba la après nga tubbi faatu loolu moom taxul ñuy wax genre ibn xatal bi mu'allaqun ala asfaar bi asfaar al kaaba yonent bi alayhi salaam ne uqtulu waaw ibn xatal nga xam ne daa tuuboon ba pare tubbi ba pare di wax yu ñaaw ak ñu mel ni yow ba yonent way sa am na nañ leen ko faat ñu faat ko kooku moom taxul ñuy wax waaw kooku moom euh, euh, du saxaaba parce que charte faatu ci diine amul dafa faatu ci yéefe kéefe waaye Uyayna na par exemple ibn Hisn <laughs> sayyid banu Fazara say <laughs> na yow yow bëgg nga Uyayna ah, non non affaire yi saxaaba bëgg ku baax kay lu baax saxaaba kay ku bëgg <laughs> ah yàlla ma yàlla may loolu mu dëgg ci man man bëgg ñu baax ni rawatina saxaaba yi moom naan ne saawaay moom saawaay moom moom dafa dubbi woon seen liñ xare yi jamono Abu Bakar rek di jàppaat ko seen Abu Bakar moo ko fiiwaat mu ñëwaat ci diine ji quoi <laughs> waaw yooyu nga xam ne bi yonent way saa saam génne àddina dañ ne dañuy génn ci diine moom ci façon yooyu la bokkoon <laughs> ibn Hisn Sa'id ibn Hudhafa ibn Badr al-Fazari yu sayyidu waa banu Fazara ci waa Ghatafan <laughs> ah léegi rahmatullahi ala al-jami wa radiya anhu eh, mooy bi mooy foo ridda même bu dee ne entre temps bi duubee gis yonent way saa saam tubbi na fi entre temps tuubat tubbi na fi entre temps tuubat voilà mais faatoo ci l'islam kon eh, eh, al imam Abu Hatim kon bu ne kii nii jaahili la woon abu eh, Abu Raja al-Utaridi nii <laughs> di Imran ibn Milhan at-Tamimi al-Basri moom dafa daw yonent bi sallallahu alayhi mooy bëgguloon a dem ci moom di yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dund <laughs> waaye ginnaaw summa aslama ba'da al mu daal di tuub ginnaaw fathu Makka waaw mais sauf que gisul yonent bi alayhi salaatu <laughs> moo tax mu ne moom wa adraktu an-nabiyya ana man de jote naa yonent bi alayhi salaatu salaam waaye jeune laa woon mais am nañu ne eh, al imaam Ibn Hibbaan dafa soloo ne non non moom tuubul tuubul ba baadal fatiha ginnaaw fatu Makka non non moom aslama baada an qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom nekkuloon koo xam ne comme ñoom al-Qarni yi nga xam ne al-Qarni yi nga xam ne ñoom dañu tuuboon yonent bay saab saab doon dundu ah déedéet ak Zayd ibn Wahb mi ngi gis ci jataayu wéele radiyallahu anil jami' non kii nii non après biñ yonent bay saab faatoo ci la dóoratu waaw <laughs> ah, gis na nag saxaaba yu bare baree baree baree bari am na nag euh, waxu al imaam Ibn euh, Hibbaan Abu Haatim bële ku mel ni ñoom al imaam Az-Zahabi euh, loolu la reprendre ci al-Kaashif mu ne moom aslama fi xayaati nabi sallallahu alayhi wasallam waaw ah, ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ci la kii ci la tuub waaw ah, waaye walam yara nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waaye gisul yonent bi alayhi salatu wassalam waaye gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne Abu Raja Seydina Abu Bakar ak ñooñu la gis quoi ñoom Seydina Usmaan eh, ak ñooñu eh, radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon mooy eh, Musaddad an al-Ja'd al-Ja'd waxoon nañ Ja'd wala ñu ko sute non daa mel dañ koo sotile kon nañ jëlaat tàllale <laughs> al imam al hafiz al bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana musaddadun muy musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al asadi abu al hasan al basri an Abdul Waaris mu jëlee ci Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi at-Tannuri al-Basri rahimahullahu ta'ala an al-Ja'd foog naa foog lañ sutu al-Ja'd muy al-Ja'd ibn Dinar ñii ne Ibn Ousmane al-Yashkuri Abu Ousmane al al as-Sayrafi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Raja wala Abu Raja doole ñëw an Ibn Abbas Abu Raja jëlee ko ci Ibn Abbas ibn Abdallah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf radiyallahu ta'ala anhuma Abul Abbas yi nga xam ne newoon na Medina newoon na Kufa waaye newoon na Taif fa la génn àddina moom al imaam Mawlana ibn Abbas ci l'an 68 ci li gën a dëgër am na nag ñu ne 67 am ñu ne 70 mais loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man xaraja min as-sultaan shibran maata miitatal jaahiliya kantaal imaamu muslim abul husayni rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci kitaabul fitani baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam satarawna ba'di umuuran tunkiruunahaa gis nga lu mel euh, non maa ngi nelaw loolu imaamul buxaari la ma naan la. moom ci kitaabul imaara imaam muslim ci kitaabul muslim foofee fa la ko indi daal di tegale moom itam riwaay yi comme ni nga xam ne noonu la al imaam euh, abu abdillah al buxaari rahimahullahu taala daal di def mu ngi ko indi kitaabul imaara baabu wujuubi mulaazamati jamaati al muslimiin Ah, mu ne nettal nañu Hasan ibn Rabi' parce que ñaari tallale la ci am mais nañ jël bi mu ne haddathana daal dinañuy nettali Hasan ibn Rabi' mooy Hasan ibn Rabi' ibn Sulaymaan al-Bajali ah, Abu Ali ah, rahimahullahu ta'ala nga xam ne Kuufa la newoon qaala mu ne haddathana nettali nañu Hammaad ibn Zayd mu nekk ñu nettali mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi Abu Ismaa'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala an al-Ja'd abi Uthman moom lañ gis sànq ibn Dinar rahimahullah an Abi Raja gis nañ ko sànq ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma gis nañ ko sànq yarwihi qaala mu koy soroone qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faaraqa al-jamaa'ata shibran fa maata fa miitatun jaahiliyya voilà képp koo xam ne taqaloon ak mbooloo mi ah chibran lu toll nit en plan waaw sawaay gis nga boo fi faatoo ëpp puus baaraamu loxo gis nga ne tuutee lu ndaw lool puus puus bés boo ko fi lu mu néew néew fa maata waa ji faatu fa miitatun jaahiliya comme moom ak deewam deewu jaahiliya la dee waaw lox waaye euh, li nga xam ne moo dëppook euh, <laughs> waaw allahu akbar famitatun jahiliya allah léegi kon ginnaaw biñ gisee njàngat bu njëkk bi mooy waa léegi xadiis bi fii nii eh, eh, lii ana lëkkaaleem ak li nga xamante ne moom mooy ana lëkkaaleem ak bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk muy waru topp wulaat yi ñu ne la leer na yonent bi alayhi salaam dañu prévenir parce nit en lenn il faut tamit mu leer te loolu ñépp ko xam c'est un béaba quoi mooy ñu lay jiite c'est pas une chose simple tout temps même ki nga xam ne sax nangu nga mu jiite la léeg-léeg mu def loo xam ne yow du la neex wala yow doo ci sabar waaw lenn kese nag moo la ciy dimbali mooy nga nekk un bon musulman koo xamante ne muslim comme tur bi li mu muslim ku yomb loolu moo lay woyofal yi nga xam ne yenn décision yi muy jël te neexut. ah wala sa bakkan àndu ci lay tax mu woyof ci moom ba nga man cee wommatu mooy nga wommatu waaw lillaahi li amrillaahi wa amri rasuule nga wommatu ngir ndigalu yàlla waaye ndigalu ndawam bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo la kooku ndax eh, man kariha moo tax yonentu way saa xam ne loolu moom du jaas waaw du jaas waaw bu jaas waaw waaye rawatina nag koo xam ne moom de toute façon moom bon njiit la boo xam ne des fois day def lu dul noonu quoi waaw mu ne képp koo xamante ne nii gis nga nag ci sa njiit loo xamante ne nii du lu baax quoi loolu nag du président kese de ak ki nga xamante ne moom lañ def muy le gouverneur de la région wala le préfet waaw. ki nga xam ne mooy jëwriñ ju mag bi wala nangam ak nangam nga gis ne bon vraiment léeg-léeg day def yoo xam ne day waar quoi mu ne fal yasbir na muñ waaw fal na muñ rek te dugg ci mbooloo mi fa innahu man xaraja min as-sultaan ndax képp rawatina bii yiit bu mag bi képp ku génn ci topp sultaan bi loolu la yor sultaan bu koo xam ne ngay ñëw dugg ubbi yaram bi dugg ci biir mooy génn ci sultaan bi mooy min ta'ati sultaan waaw kon gis nañ fële mu ne faaraqal jamaa waaw ah, ku fi ku fi takkaloo koog jamaa bi ci imaam bu muslim bi ah même loo mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw mooy lan mooy yow ngay indi ay dissidence waaw ndax bu ñépp nekkee benn yow ngay fisuuraloo di ci génn wala di ut ci ay wax ak ay jëf luy tax mbooloo moomu ñu nekk fissure wu yàqu damm yow moomu ci nga yow la yonent bi saa saam di wax waaw rawatina allégeance nga nga porté woon nga commencé di ko fissuré ci ay wax ak jëf ci nang waaw kooku parce que en fait loolu lu muy indi bon des xam nga nguur yi ils sont prêts à défendre euh, buur yi ak jiit yi seenum seen lañ jiite ah mooy li muy yóbbu mooy saf ku waaw deret ju tuuru ci loo xam ne vraiment mënoon na ñàkk bakkan yu bari rot te dara war a ko lu dul benn leader moom moo ne voilà gars yi léegi il faut ñuy fipp quoi non ah, non non non il faut ñu kii kii waratuñoo gi jiite nangam ak nangam on va essayer de trouver benn Macky waaw dugg ci Macky bi waaw benn rébellion léegi ñoom ñépp loolu nag nga indi ko fa nag trouble tàmbali waaw ki def lu mel noonu génn ci autorité wu ci topp am njiit waxoon nañ la topp gi daa am luñ ko tënk mooy topp koo xamante ne nii topp bu baax la waaw waaye kantaa loo xam ne mooy yàlla la fala sama wala toa waaw kooku moom kenn du la dégg kenn du la topp waaw léegi nag ku def loolu shaq asal jamaa mboo yatu mbooloo mi mooy mooy mbooloo kooku bu faatoo yonent lay saa saa nee na faatu jaahiliya la faatu lool nag waxoon nañ la tekkiwul benn yoon ne waa ji euh, bon moom nag ci yéeféer la déedéet mooy jullit la mais faatu na ci mooy yàlla faatu na ci mooy yonent bi alayhi salaam digalu yonent bi alayhi salaam te loolu moom yàlla nañ ci boroom bi musal waaw faatu fekk yow ba ngay faatu yaa ngi mooy digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lañ gisoon ku faatu sa amul benn bayat ci doqam maata miitatal jaahiliya waaw lu noonu la Ibnu Umar daal di woon wax ci deuxième hadith bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la doon wax ñoom ñoom ci Abdallah ibn Mutiya ah waaw moom la ko doon wax mooy troisième bi six cent soixante cinq man xalaa yadan min taa laqiya allah yawma alqiyama wala hujjata la wa man maata wa laysa fi yunqi bay'a maata miitatan jahiliya voilà mooy deewee na faatoo na faatoog ñi nga xamante ni ñooy ñi xamul waaw allahu akbar ñoo xam ne ci criir lañ nekk ndax yow mooy digalu yore ci way sa sa ne ci mooy yaa ngi ci yaa ngi ci biir leer même dee neexu la loolu mooy leer waaw waaye bés boo ci génnee tarfatay ay ni yaa ngi ci du lëndëm loolu lay wax <laughs> ne faatu nag ci kaw teg di digalu yonent bay saasaan kooku kay maata miitatan jaahiliya wala fa mawtuhu fa miitatuhu miitatun jaahiliya allahu akbar kon nag mu ngi noonee allah kon loolu am solo waaw mais tekkiwul ne waa ji ah yéeféer la de kon de yéeféer bu mag ngoogu kenn dootu ko kenn du ko suul ci eh, eh, ah, eh, kii wa du loolu nag àggul foofu de déedéet waaw moo na al imam ibnu Battal rahimahullah mu ne fi l xaditi xujjatun fi tarki al ala sultaan walaw jaar mu ne xadis bi dañ ciy jànge bàyyi di génn ci topp autorité di nangu autorité walaw jaar même bu dee ne waajooñ day jalgati day def ay bàkkaar waaw parce que saxaaba nga fa mee ñoom Ibnu Mas'ud ak ñoom euh, euh, Hajjaj nga xam ne gaa yi moom lañ ñëw doon ko doon ko jàmbat Sayyidina Anas radiyallahu anhu ba mu ne leen muñ leen wax ne liñ leen liñ ko waxoon liñ leen waxoon ne maa ko dégg ci yonent seen yonent alayhi salaam mais nga foog ne loolu ah jaay jaay di di di di di julli bu ak yu leen neex di xutba ba pare di saaga ay ñoo xamante ne ñoom ñoom seen seen ñu koy xëcc seen ridaa ca biir àjjana waaw ñu leen di wax lu ñaaw ci kaw minbar yi nag ak lu nekk lépp di waxu politique ak ak dugg seen opposants yi ak ñoo xamante ne nii ñu nga àjjana <laughs> loolu rab loolu baax na. mais dañ doon toog di déglu déglu waaw yenn yi buñ xamee mën nañu julli fi ñu toog lañuy toog di jullee seen bopp mu jeex rek ndax loolu la ne leen may saab saab digaloon waaw rey nit yi nga xam ne moom la ubay di laa ak ñoom sax ajaaj yi ne woon di rey ñoo xam ne defuñ leen tuus ndax neexuñ leen kenn loolu baax la qatlun nafs nga xam ne moom bombardé kaaba ji mu rajaxoo laa wax moo gën a woyof te yàlla ñu daal di rey benn bakkan jullit ñoom ñu ci rey combien de fois ay saxaaba ne fa bu bari ñoom ñu leen di jiite di taxaw di julli ñuy julli seen gannaaw da nga foog ne loolu koom bu jaar koom bu jaarul burul jaar <laughs> mooy def na ay ay njombe waaw def na ay bakkaar même bu dee dee defi bakkaar tekkiwul ne def na bakkaar ay wa léegi di nangam waaw nañ génn noo gis nañ ko yàlla léegi nag yow kooku ay ay ay ay <laughs> léegi nga ne ami bi gis naa ko waaye mu recevoir madame madame la première ministre sàngam jox ko loxo voilà te loolu kon tax na man man man toppatuma ko ah yow naa la yow <laughs> ah lu mu ñàng ñàng loolu bàkkaar bu ndaw dama naan la ñi ñi rey ay nit nag te teewul woon yi radiyallahu doon ànd doon ànd ndax ci dugg ci seen sopp génn ñu ci ndax loolu la leen yonent bi sallallahu alayhi jàngaloo mooy walaw jaar même bu dee mu ngi defi tojaange di defi bakkaar yu mu ah, loolu mooy génn ci ñoom loolu dañ koo tere waaw mu ne waqat ajmaal fuqahaa al imaam ibn Battaal rahimahullah al maliki mu ne waqat dëgg-dëgg ajmaa daal dinay dëppoo al fuqahaa boroom xam-xam yi fiqh yi ala wujubi taati sultaan ci topp li nga xamante ne mooy autorité al mutaghallib wal jihaad ma'a ki nga xam ne daa ñëw sax. forcé ba noot nit ñi loolu la yonent bi saa saam wa ati'u wa in istu'mila alaykum abda waaw ne jaam la habashi ra'suhu zabiba loolu sax euh, topp leen te ngeen euh, euh, waaw ka anna mel zabiba waaw topp leen ngeen dégg xam nga ko waaye waxoon naa la bu Irbaad ibn Saariya waaw wa in wa in wa in ta'ammara alaykum abd mooy abd bi moo ñëw domine diite affaire waaw mooy même loolu da topp da ngay dégg topp waaw al mutaxal te ñëw noot nit ñi par force moo yor kii ñu nekk groupe waaw moo tax ma la ñële euh, ñu tuddoon euh, euh, mamalik yi gaa yi neewuñ ne mamluk yi ñoom euh, euh, gaa yi neewuñ ne noonu duñ leen topp quoi ah. xam ne gaa yi buñ buñ dara xam ne baaxul dañuy bëgg ko leen ko légaliser ñu ne leen wa ne leen noonu yéen fokk ñu ña leen moom libéré yéen dañ leen a moom yéen man ngeen nekk autorité bu légal ci l'islam fekk nañ laa moom jàmm nañ laa moom man ngay ji nit ñi ci loo xam ne mooy ridam la waaw ci lu teey teeyu bakkan gaa yi non boo ñu forcé nag ñun dinañ leen topp de waaye nag du ñu taxaw nag ne la nag c'est légal lool la <laughs> voilà mooy ñoom neewuñu woon al al imaam al-Izz ibn Abdussalam neewul woon rahmatullah alayhi oh duñ leen topp nañ leen jël armes yi non non mais discours bi bëggoon ñu leen koy légaliser loolu la dul woon loolu la bañoon nga déedéet ngeen di nekke njiit yu légal ci l'islam ba pare fekk nañ ñeena moom loolu mënul la ne voilà mais de <laughs> nekk moom moo yéen a jiite waaye nag moom. légalité moom du nekk noonu voilà kon kon di génn ci loolu dañ ko tere même ki nga xam daa ñëw force ba nekk waaw wal jihaadu maa bu wootee jihaad ci yoonu yàlla ñu ànd ak moom loolu moo taxoon saxaaba yi doon ànd ak façon jiit yooyu di di jot euh, malgré loolu mais ñoom dañ doon ubbi dëkk ah. toogul woon di politique kese waaw gisoon nañ euh, euh, bi ñuy gis Karbala bi ñuy waaj a faat si Al-Husayn nan lañ la waxoon Umar ibn Sa'd Umar ibn Sa'd armée boobu daylam la doon dem ngir xare gi Umayrullah ah ñuy joxe instruction yi ne ko léegi damaa bëgg nga ba daylam te kati Husayn Husayn mooy ñoom nekku ne ay nit lañ xam ne mooy lépp lépp c'est mauvais ah waaw c'est def nañ yu gànd yu garaw mais def nañ dara Yazid moom bokk na Yazid ibn Abi kii Yazid doomu Muawiya mais bokk na ci li nga xam ne ñoo ubbi bilaadu Sham kii yenn bilaadu Sham yi Constantinople ñëpp bokk nañ ci bokkoon na ci xare yi mais ça ne veut pas dire que euh, lu lu yées kese lañ doon def voilà mooy euh, euh, da yi def lu yées dafa pataakuwaat mais def nañ lu baax <laughs> voilà <laughs> waaw moo tax mu ne bu wootee moom al imaam Ibn Battal ci jihaad doo man moom saa yi imam amir bii man du moy duma dem ci jihaad ju mu woote ah non waaw wa anna ta'atahu te tamit topp ko xayrun min al-xuruj alayhi te leen ciy jàng ne topp bi ndax loolu mooy digalu yonent bi alayhi salaam loolu loolu képp la te tamit mooy digalam boobu boo ko defee di ci loo xamante ne yow génn ji dissidence yi nga nekk ak rébellion bi doo ko ci waaw te topp ko xayrun nekkul ne lee daa baax génn gi daa amul mbaax dara waaw wa taatu topp ko xayrun cëla yiw gekk nekk minal xuruuji ke génn ci moom dara new ali waaw ndax am nay avantage lima fii zalika min hiqni dima addima wa taskini dahma waaw li nekk ci non seulement mooy day préserver waaw li nekk ci topp ko euh, li nga xamante ne nii mooy euh, deret waaw deret yi waaw waaye day dalal li nga xam ne mooy gox yi day dalal ak li nga xam ne mooy dëkk bi waaw day dalal lépp Allahu akbar kon nga xamante ne nii ak dahma tamit mooy nit ñi tamit waaw day tekki nit ñi muy amatu naas wa sawaaduhum dañ ne loo ad dahma waaw ñoom ah mais dañ koy o oh, day jóge tamit ci kii bi mooy garab yoo xam ne gàncax yoo xam ne dañu am ay ay ay feuilles waaw yu kii fois mais fii mooy day dalal nit ñi waaw parce que nit ñi fekk gisuñu léeg-léeg duñu am fitu def yenn yi mais buñ gisee kenn koo xam ne def na lu bon loolu moo tax yonent way saa saa waxam baam solo man sanna fil islaami sunnatan sayyi'ah waaw ku fi tëral def ci l'islam loo xamante ne yaa ko fi njëkk a def ci lu bon di nga am wis fa alayha wis fa alayhi wisruha bakkaaru jëfam joojee mu def ba gaa yi ñeme di ko def yaa fi njëkk sol minijib yow yow faam te village bi kenn xamu ko fi woon gaa yi ñeme di ko def jàpp na yow parce que yow yaa wow bët di jaay ne yaa intègre yow daal yaay la femme moderne indi fi yu yées ba xale euh, village bi yu jigéen ñi commencé di def ni yow yow moom ba na ngay sàngoo suuf ay millénaire après bu ko ñëpp di sol jële ko ci loolee sa lool nga xamante ne sa wiraasa bu yées boogee sa héritage bu bon boogee nga xam ne moom la gaa yi di donnante ba léegi yow da tëdd sa bàmmeel bàkkaar yi di la fekk bu dee lu baax it lu mel noonu kon nag mu ngi noonu waaw wa taskiinu dëhma waaw mu ne nag waa jumhuurul fuqaha yooyee ajmaa boobu ju ju eh, ajmaa al fuqaha waxoon nañ la wute bi amoon na taa saxaaba yi mais après kenn ci borom xam-xam yi wutewul ci affaire bi léegi waaw ñoom ñëpp ci d'accord mu ne te loolu nag seen wulay mooy hadal xabar mooy xadiis bi Mawlaana Ibnu Abbaas eh, wa ghayruhu mimma yusaa'id ak yeneen xadiis yu bari yi nga xam ne da koy jàppale te day dëgëral yi nii waaw waaw walam yastasnu min zalika illa idha waqa'a min as-sultaan al-kufr as-sarih waaw fala tajuzu ta'atuhu fi zalika bal tajibu mujahadatuhu liman qadara alayhi fi al-hadith alladhi ba'dahu waaw ne lenn kese lañ ci excepté waaw benn benn affaire mooy hein mooy bu dee ne daa plainte ci nguur gi ak ci kii autorité bu boobaa dafa xaram ñu koy topp waxuma la lool mais dafa war képp ku mën a xare ñu def armée jële ko fi parce que yéeféer la léegi comme ne xadis bi ci tegu ta xadis boobu mooy xadis Seydina Ubaada bi ñu faxoon ibnu Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa arda bim naan moom euh, euh, euh, dafa jaayante ñoo jaayanteeg yonente bi alayhi salaatu salaam waaw mu ne da'aana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa baaya'naahu fa qaala fiimaa axaza alaynaa mu ne yeneen tubay saa saam daf ñoo woo hadis muttafaqun alayhi la gis nañ ko fi gisati ko waaw mu ne yeneen tubay saa saam daf ñoo woo ñu jaayanteeg moom a qaala fii ma axada alaynaa mu wax moom yeneen tubay saa saam ci li nga xam ne da koo jël ci ñun. an baayanaa ala as-sam'i wa at-taa'a fii manshatinaa wa makrahinaa ñu jaayante ci dégg ak topp njiiti waaye rawatina moom ndax taay moo fi ne woon alayhi salaatu wa salaam fii manshatinaa waaye di pour moom kese ndax ñoo xam ne loolu. ñoom jullit ñi duñu topp ku dul yor rasulullah mais bu fi jógee ak koo xam ne moo ko fal mu ngi fi mais fal ko boole ko ñoom comme sariya yeeg yooyu ak yónni leen fenn kamu fal nañ ko topp fii man safina ci loo xam ne am nañ ci nashaat mooy am nañ ci ak tawarte waaw nga xam ne daa fekk sa intérêt ci sa bakkan kontaan ci nga kiiti kontaan ci wa makrahina ak loo xamante ne ah diis na ci ñun te metti nañu te neexuñu quoi même bu dul bu dul wa usrinaa ak ci lu metti wa yusrinaa ak fekk ñu ngi tamit suñu woyof wa asaratan dañuy jël suñu àq yi xam ne ñun ñëpp ko bokk ñu ko waaw favoritisme la ñuy def àq bi yëpp yi mu ne prestation sociale yi ñu xañ ko ñu bari noo wéetoo ko ñoom ak seeni partisans waaw comme que yow moom bisi naa nga wala doo mooy mooy neexuñu la kese wala yow gisuñ la nga leen di gaa yi xañ la yooyee loolu mooy asara wa an laa nunaazi' al amra ahla te ñu bañ a xëccoo mbir mi muy njiit ña nga xam ne ñoo ko nekk ay ñoñ illaa an taraw kufran bawaahan 'indakum min allah fiihi burhaan voilà ba ngeen gis lu dul ngeen gis moo tax lii yonent may saasaam moo ko ci seetee waaw du waxu boroom xam-xamu diw ak daade yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko lii sharia la sharia la boo ko la imaam Maalik nii la xalaatee imaam Abu Haniifa lii la ci dégg non lii yonent bi alayhi salaatu salaam ko wax moo ko ci seppee moo tax mu naan waa aj ajma al ulama ñoon imam imam ibn Battal wax seen seppee googee defuñ lu dul jël li nga xam ne moom la yonent bay saa saa wax waaw lu dul ngeen gis nag njiit yëpp wala njiit ba nekk kii ab yéefér ba waa xam gu leer boo xam ne amul ombre de doute amul luñ naan ñoo yaakaar naa déedéet indakum min allahi nekk na fa yéen ñeel leen te yàlla burhan am ngeen ci lu preuve bu leer nañ Allahu akbar aaya bu leer wala sax ah, ah, ah, hadith bu leer nañ kenn mënu koo ta'wil waaw waaw fekk li ñu def ta'wil man na cee am mooy li nga xamante ne nii ah mooy loo xam ne ta'wil amu ci ma inter laajul interprétation waaw waaw kon nag mu ngi noonee waaw mu ngi noonu Allahu akbar waaw kon nag euh, mu ngi noonu lii la kon lu am am solo nga kon xadis baa ngi noonu euh, kon nag ba léegi di ñu waxal ñun nangu jiite te bàyyi dissident bàyyi esprit révolutionnaire yi nga xam ne defut dara lu dul damm bennooy jullit ñi lu dul damm bennoo jullit ñi indi ay fitna yu dul jeex ci seen biir ba tax noon yi di leen sëqatoo fii kulli ardin ah tahta kulli sama di leen sëqatoo ba nga xamante ne nii ndax wa tadhhaba rihukum kon wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum di ñëwaat. Imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala